a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu al-akmalaani al-atammaani alaa xayri xalqillaahi ajma'iin nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ammaa ba'd fa yaquulu al-imaamu alxafidu muhyiddin abu zakariya yahya ibn sharaf annawawiyu addimashqiyu alshaafiiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi raabi'a ashar. wa an ibni abbaasin radiyallaahu anhumaa annahu qaala. bayna nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam yaxtubu idhaa huwa birajulin qaa'im. fasa'ala anhu faqaalu abu israa'il nadara an yaquuma fi shamsi wala yaq'ud wala yastadilla wala yatakallama wa yasuum faqaala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam muruuhu falyatakallam walyastadilla walyaq'ud walyutimma sawmahu rawaahu al-Buxaari rahimahullahu taala kon al-imaamu an-Nawawi rahimahullah muy indil fii xadis bi nga xamante ne mooy bi mujj ci bunt bi nga xam ne ci garabu mooy garab gi ñuy présenté boobu ba léegi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum muy xadis numéro cent cinquante-deux téeméer ak juróom fukk ñaar ci xadis bi ñu génn jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadis Seydina Hanzala ibn Rabi' al-Usayyidi radiyallahu ta'ala anhu al-kaatib li nga xam ne moom la waxoon ne naafaqa Hanzala Hanzala da nekk na naafiq ah daa àndoon ak Seydina Siddiq radiyallahu anhu maa ci yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi léegi nag ñuy jël xadis bi mujj mu ne wa an ibni abbasin mu ngi koy jële ci ibnu doomi abbas waxoon nañ la al abbas sayyidna al abbas ibn abdul muttalib doom yi amoon bari na waaye bu ñu ko jooyalee ne ibnu abbas ki gën a siiw ci ñoom la mooy abdallah ibnu abbas al bahru al habru habrul umma bahrul umma wa tarjumaanul qur'aan l'interprète par excellence du Coran muy Seydina Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma wa ardaahuma qaala bayna an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yaxtub mu ne daam dënd bés ah fekk bay naa mooy tandis que mooy bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon xutba benn bés hein léegi bi mu nekkee di xutba noonu rek iz ci noonu al fujaiya ida huwa bi rajul yonent bi sallallahu gis benn waay mu seen benn waay fi taxaw di xutba am na ci yenn riwaay ne jumaa waaw comme ni ko Euh, borom al-Mubhamaat al-Xatiib al-Baghdaadiyu rahimahullah ne yawmal jumaa la leeral ko ci téere moom al-Mubhamaat tuddoon nañ ko fi mu ne bi nga xamante ne loolu am na ah mu gis kon benn waay bi rajulin qaa'im benn waay boo xam ne moom mu ngi fële xam nga xutba ñëpp bay toog mu gis benn waay bu taxaw fële te ci naaj bi la taxawoon. Fa sa'ala anhu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj. ne waaw kéema gis kan la fa qaalu ne abu israil kee mooy abu israil looloo doon dàkkantaram baayu israil <laughs> kee de baayu israil la de mooy noonu lu tuddoon <laughs> ñu ne ko moo la riwaaya ma boobu da fa huwa abu israil yonent bi alayhi salaam kee mooy abu israil de abu israil a nge léegi abu israil mi mooy kan en fait abu israil mi bul jàpp ne bul jàpp ne nga ne waa abu israil da xanaa ab yahud la war a doon ne la non ci waa Makka la bokk moo tax euh, ci euh, al mubhamaat bu al imam al xatib mu ne rajulun min quraish abu israil benn waay la ci bokkoon ci waa Quraysh waaw mooy looloo doon dàkkantalam loolu la gënoon a siiwe waaw moo la am nañu ne ñenn ñi nag jàpp ne moom ci waa Ansaar la loolu njuumte la waaye abu israil mi rajulun min Quraysh benn waay la woon ci waa Quraysh boo xam ne moom moo tudd noonu abu israil waaw léegi mooy euh, Qurayshi la mais looloo doon dàkkantalam moom dong nag kenn la kenn la ci saxaaba yi koo xamante ne moo am dàkkantal bi waaw moom donc comme la imaam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi ne euh, moom moom kenn kenn kenn ci bo euh, yi. mooy ki nga xam ne moo tudd moo am noonu moo am boo foo dégg abu Israël rek kenn kii la waaw moom du keneen de kenn kii la te bokkoon ci waa Quraysh muy waa kër euh, ñi nga xam ne ñooy famille yonent bi alayhi salaatu la woon euh, euh, nit ñi nag dañoo wute ci nan la tuddoon nan la tuddoon am ñu ne Qushayr la tuddoon waaw Qushayr am ñu ne non non euh, Yusayr la tuddoon am na ñu ne Yusayr am sax ñu ne non Qaysar la tuddoon comme turu euh, César César César la tuddoon Qaysar euh, <laughs> <laughs> am ñu ne déedéet ah du Qaysar mais Qaysar waaw. Qaysar di siin waaw loolu la tuddoon te amul Qaysa am ñu ne Qays la tuddoon Qays waaw kon nag euh, moom euh, ci waa Banu Amir la bokkoon euh, rahmatullah alayhi minal minal minal min Quraysh kon nag mu yorenti may saa ñu ne ko ñu ne ko hada huwa Abu Israil le kee taxaw nee ci naaj wi yorenti may saa saam Abu Israil la lii dañuy xam ne kii xutba bu dee li al-Xatiib al-Baghdaadi rahimahullahu ta'ala ne bésub àjjuma la woon mooy imaam bi bu wàccee xam nga gisoon nañ fi masalaay àjjuma gisoon nañ idaa qulta li boo ko nee noppil faqad laxawt waaw te wallaha falaa <laughs> jumu'ata gis nga boo nee imaam bi xutba nga naan sa mbokk euh, muy wax nga naan ko noppi yow waxuñu kii wax de mais yow mi ko wax yow yow indi nga fi wax ju génn gaam wax nga fi wax joo xam ne waroo ko woon wax te képp ko wax lool faraaju moota la mooy amoo àjjuma ko man waaw wa man massa al-hasa faqad te ku laal xeer sax di ca distraction ak yooyu yow def nga loolu waaw léegi waxoon nañ la ci wax ci gisoon nañ masala woom wax fekk ah, eh, imaam bi mu xutba li ci ak yooyu mais bu imaam bi dafa laajte loolu moo tax ñu ne imaam bi tuddee turu yonent bi saa saa mu ne yaa wala mu wax aay yaa ayyuhal ladiina inna allaha malaa'ikatahu yusalluuna 'alan nabiyyi yaa ayyuhal ladiina aamanu sallu 'alayhi wa sallimu tasliima imaam Maalik ne loolu moom gisuma benn problème nit ki ndax loolu mooy ni ñuy tontoo imaam bi mooy ñu julli ci yonent mi alayhi salaatu salaam ndax sallu yéen ñi gëm yàlla sallu alayhi julli leen ci moom wa sallimu te ngeen di sëlmal tasliim sëlmal ñoo tax loolu waroo xam ne loolu ma man du ko def léegi nan nga koy waxee loolu moo doon wax ni nan koy wax sa digganteeg sa bopp voilà loolu lañ noon insha allah mooy li gën a dëgër amaana ah waaye am na beneen façon boo xam ne nit kii mën naa wax. mooy bu dee ne imaam bi dafa laajte comme fii yonent bi alayhi salaatu salaam day xutba gis benn waaye taxaw fële ci naaj mu laaj leen fa sa'ala anhu mu laaj leen mais ñam ñoo ko tontu ñi nekkoon ci jàkka ji di ko déglu te lan la jox mooy ñu wax kon tey ñooñu wax nañ kon wax boobu dañuy xam ne du wax bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam di tere ndax bu doon loolu du leen moom ci boppam du ne ko wax sa mbokk muy wax noppil yow ënd nga noonu. te ci kaw noonu amoo àjjuma ba pare moom mu xam ne mu leen di wax loolu lii bu doon ne lii bokkul lii bokkul ci loolu mu laaj leen ñu ne ko fa qaalu ñu ko abu israil kii mooy abu israil hein moom ngay gise it doon ba doon xutba kaw kaw bu jóge fële àjjuma ja ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam halakat al maashiya wanqata'at as-subul wax la mu wax waay ñaanal ñu yàlla mu tawal ñu bekkoor <laughs> bu rëy moo amoon waaw xar yi commencé di dee comme ay weñ ak gëléem yi waaye affaire bi wow pam ndox ñàkk bu baax te ko al-ma'u aziz ndox dafa nekk loo xam ne lu jafee am la waaye nga teg ci loo xam ne yow sécheresse bi affaire yi toog ngay jamono taw waaye kaw kaw bu jóge nee fekk benn ajjuma fekk yonent bi sallallahu nekk ci minbar benn mu jóge ne taxaw ca buntu suñu suñu suñu troupeau yi nañu suñu yoon yu dox na amatuñ dara lu ñu defati amatuñ sax lu ñuy yóbboote lu ñuy amatuñu dara waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal borom mu tawal ñu yonent bi sallallahu daal di yëkkati loxo yi ñaan hein istisqa voilà <laughs> kon nag mu ngi noonu affaire bi commencé di taw di taw di taw une semaine ba àjjuma ji <laughs> ñëwaat ni mu taxawaate di xutba kaw kaw benn kaw kaw jóge ne Seydina Anas na wóorul est-ce que c'est le même la même personne est moom la woon wala déet mais daal seen bi amaat mais waa ji cette fois-ci <laughs> mooy nag ah taw bi nag bari na yonent bi alayhi salaam bee passé dañ laa waxoon ne bekkoor bu mag moo fi am suñu jur jaangay alku lu nekk a ngi xew ay way yonent bi alayhi salaam ñaanal borom mu bi di mu commencé taw ba taw bi di dem mu ñëwaat taxaw ajjuma di taxaw mën naa nekk même personne bi mais mën naa bañ a nekk même mu waxaat ko même chose waay waay suñu jur yaa ngay al ko ndax ndox mu bari <laughs> gis nga nit <laughs> ah waay waay yeneen waay sa sam ñaanal borom bi mu arrêté taw bi mu ne allahumma hawalayna ah, la alayna ala al akani ah ak ñooy lano ma sha Allah <laughs> ah wa manabit ash-shajar wa dhirabi wa manabit ash-shajar wa mana wa manabit ash-shajar <laughs> yaram bi kon nag taw bi yóbbul ñu ko fi nga xam ne fa la ci aakaam yi tund yeeg montagne yeeg yooyu fa nga xam ne dinañ ko fa soxla ndax foofu gàncax gi sax foofu dina suñu jur yeeg yooyu <laughs> ak suñuy ñuy bay côté yooyu bu dee ñuy am lu ñuy bay la après waaw léegi kon mooy lool ñu wax ne xutba euh, voilà lii yonent bi saa saa bu imaam bi mu ne mu ñëw commencé wax ne ajjuma bi weesu kan moo may fàttali lenn loolu bu bu kenn am ku yëg ku wax bu boobaa kenn du na yow laa ajjuma te lan amatoo ajjuma parce que imam bee ko laaj parce que moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa sa'ala bi mu gisee waa ji rajulun qa'im góor boo xam ne dafa toog taxaw fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam daal di laajte fa sa'ala anhu mu laajte ci ay mbiram mais keekal ñu ne ba abu israil kii abu israil la mais lu xew nazara ñu continuer ñi mu laaj moom nag dafa nizar an yaquma fi shams wala yaqum dafa nizar ngir jaamu yàlla mais nan la koy defe an yaquma fi shams mu taxaw ci suufu mooy ci naaj wi du kerlu de wala yaqond te du du du du du jonkan du toog ni naam bi daal mooy ci jant bi laay ci suufu jant bi laay dem taxaw du ma taxaw fu am ker te damay taxaw du toog mukk wala yastadilla te du kerlu wala yatakallam te du wax ak ker wa yasuuma te day woor waaw lii daal la nizar ne moom lay def nizar la nizar ne borom bi de bëgg naa def lii bu bés sàngam ngir jaamoo la ko yàlla wala tey ci ngoon dinaa def jaamu jii ngir jaamoo ko yàlla loolu nag moo gën nizar mutlaq que nizar bi nga xam ne day niroog chantage mooy borom bi boo ma defalee lii ma def lii buñ la ne baaxul du tout mais loolu ah fa innama yastaxriju minhu min al baxil aw kama qaala yonent bi alayhi salaatu salaam mooy borom bi de boo ma mayee ma gañe sama examen bi ma jël ci major wala daal ma am dinaa la wooralu bés baax na mais loolu gënul mais ni daal nga toog sant sa borom xeetu sant borom bi la ah borom bi suba de bëgg naa laa wooralal waaw suba dinaa la wooral insha allahu taala ma ko fekkee kii nag dafa nidar moom lan la nidar kenn day taxaw ci jant bi benn du toog mooy day taxaw rek te kerru te wax ak kenn xam nga yii moom du ñu ay jaamu yàlla taxaw ci suufu jant bi waaye taxaw te doo toog doo kerru walla yatakalam te du wax ñàkk a wax loolu du jaamu yàlla ah. waaw ñàkk a wax waxu ko gën anta wax ji naan ay si la parole et argent xawma le silence est d'or moom mooy wax xamul quoi mooy xanaa noppi loo xam ne baaxul ginnaaw bi nga waxee lu baax voilà bu boobaa wax jagee wax daru sax argent kooku sax weñ gu ñuul ko gën waaw di wax loo xam ne moom sa yoon newu ci wawta wa min min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi kama qala abu muhammad al-hasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bañ ko laajee mais lan nga lan nga takk lan nga jàpp ci yonent bi alayhi salaam lan nga loo xam ne loo jëlee ci yonent bi alayhi salaam te doo ko fàtte mu bool ne <laughs> eh? doon na wax da'ma yaribuka ila ma la yaribuka bàyyi li lay teg ci dut bi lay teg ci sikki sàkk te jëm ci li nga xam ne du la teg ci sikki sàkk te doon na wax moom yonent bi alayhi salaatu salaam naan min husni islaami al tarkuhu ma la ya'nihi li na liy rafetal wommatuk soumission wu nit nit ki mooy mu bàyyi loo xam ne yoonam newu ci waaw bàyyi ci lu sa yoon newul nag mooy loo xamante ni nii yow amalu la njariñ lépp loo xam ne boo ko noppee comme l'imam al-Ghazali wax rahimahullah gisoon nañ ko lépp loo xam ne boo ci noppee hein du la lor du léegi du lu ci kanam waaw te boo ci waxee tiyaaba doo ko ci am loolu moom <laughs> loolu moom laa yàq nii ko ko wax amulal benn njariñ voilà kon noppi wax njariñ moo gën fuuf waaw wax lu baax moo gën noppi waaw waaye foo waxee lu baax boo paree nag na nga noppi waaw man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyasmut ku gëm yàlla ak bés bu mujj ba gis nañ ko fi tamit falyaqul xayran nay wax yiw donc bu ci paree ba amatul yiw ji mu wax wala pare na ci yiw ji falyasmut ne tëj gémmiñam noppi kon noppi kese loolu du jaamu yàlla moom nag yii yépp la ni daal waaye waya suum benn la ci tekki muy jaamu yàlla waaye day woor fa qaala an-nabi léegi yonent bi alayhi salaatu salaam kon wax nañ ko état wu waajee di abu israil mais min quraysh ah di yusayr wala qushayr <laughs> wala qays wala qaysar ah al-aamiri al-qurashi rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu salaam ne muruuhu fal yatakallam digal leen ko fal yatakallam loolu dañ ciy gis ne obli mooy digal xam nga retway sa du moom ci boppam moo dem ne ko defal mais yow bu la yonent bi ne yow demal digal kii comme li li mu waxoon Seyna Omar radiyallahu anhu Seyna euh, Ibnu Omar Abdallah fase soxnaam sa ci fase boo xam ne waru ko woon a fase jamono jooju yonent bi saa mer dem wax Seyna Omar wax ko bu delloowaat soxna si na ko jëlaat. bu boobaa kooku noonu intermédiaire boobu yonent bi saa saa wax digal googu day nekk par force bi moom te kañ ko kam jottali mbir moom la ñëw naan non non non man man yonent bi saa saa waxuma parce que ñëwul wax ma déedéet am na ku la ko jottali jeex na digal gi mu wax diw na la digal moom ak digalam benn la sinon lettre ñu doon yónni buuri jamono ngir ñu gëm ko ñu ko gëm dañ naan est ce que naan non parce que yow yaa ma ko indil moo ñëwul ci boppam déedéet kon mu a yatakallam na wax noppi gu mu wax nay nay wax yiw wal yastadil la te dem ci ker gi daal di kerlu ji wal yaqut te na toog taxawam bi metti na waaw wal yutimma sawma waaye kanta lay jaamu yàlla ci li mu ni daroon mu ne lool nag na ko mottali waaw mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko al-Bukhariyu mu al-imaam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il rahmatullahi alayhi waaye na ko noonu al-imaam Abu Dawud ak al-imaam Ibn Maaja waaw. lii nag am na riwaay imaam Ibn Maaja bi rahmatullahi alayhi dañu ne kii nii en fait xew-xew bii nii Makka la xewoon ndax dañu ne moom mi mu ko solo ci kitaabul kafaaraati baabun man xalata fi nadrihi taa'atan wa ma'siya al-imaam ibnu Maaja Muhammad ibn Yaziid al-Qazwiini rahimahullah mu ne buntu ci ni ñuy fare ngiñ yeeg kafaara yeeg yooyu nan lañ koy effacer ak nan lañ koy defee ah mu ne man ka nga xam ne xalatu dafa njaxas fii nadri yi ci nidaram liñ la waxoon taatun ak jaamu taatan jaamu yàlla bi maasiya nidar boo xam ne am nag jaamu yàlla mi am nag mooy yàlla ci biir <laughs> foofu mu indi càllaleem ne anna rasulullah si mawla an ibn abbas anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam marra bi rajulin bi makkata wa huwa qa'imun fi shams fa qala ma hada qalu nadara an yasuma wala yastadilla ila al-layl wala yatakallam wala yazalu qa'iman qala liyatakallam wal yastadilla wal yajlis wal yutimma sawma voilà mu ne kooku euh, yonent bi saa saam dafa romb benn waay bi makkata wa huwa qaa'im lan nga koy boole de dañ naan la mooy dafa taxawoon di xutba comme li Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhu daal di wax dafa taxawoon moom yonent bi alayhi salaam doon xutba ndax riwaaye imaam Abu Daawud ak imaam Buxaari bi yëpp loolu lañu wax ah. kene baynama nabi sallallahu alayhi wasallam yaxtubu waaw mooy le fait bu seen ko ne comme si euh, soit man nga ne xam naa bi mu paree la wax mais lii day wane ne bi muy xutba la wax voilà kon dañ ci xamee ne kon Makka la woon léegi buñ paree ci loolu ñu ñëw ci yenn ban lëkkaale d'abord la am ak bunt bi mooy jaamu yàlla yi dee ci ginnaaw farata yi ut ci loo xamante ne ni lu doy la loo mën a àttan waaye bul jël loo xam ne du jaamu yàlla bëgg koo def jaamu yàlla waaw gis nga turuqul xayri dafa bari du gisoon nañ bunt bi génnoon nañu ba bunt bi nga xam ne moo doon leeral këne mais yoobu yiw yi dañu bari bayaani bayabu yoonu yiw yi dañoo bari yoonu yiw yooyu du lu ñuy takk yàlla tere ñu koy peeg ginnaaw farata yi gànnal ci loolu loo attan waaye bul jël loo xam ne bokku ci nga bëgg ko cee dugal ba pare naan jaamu yàlla la yonent bi saa saa ne déedéet teg sa bopp ay coono ba pare naan loolu ak jaamu yàlla la loolu yàlla tegu ko kenn kon lëkkaale bi ak buntu bi mooy tonkoo leen ci jaamu ikrafu min al a'mal mooy al a'mal as-salihat gisoon nañ xadiis boobu yonent saa saa ne dee leen toggoo iklafu min al-a'la bi a'mali ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu gardaaj joo leen chargé wu leen tegu leen ah jël leen ci jëf yi xudu min al a'mal ma tutiqun loo xam ne di ngeen ko mooy jëf yu baax yi mais doo jël n'importe quel jëf naan dama koy jaamoo yàlla ah def tànku neen di dox ci naaj wi nga ne loolu jaamu yàlla la déedéet loolu du jaamu yàlla ah naan moom laa ci yéene ma ne borom bi jaamu loolu yàlla ci def tànku neen ci naaj wi moo tax yonent bay saab-saab ne digal leen ko mu daldi kerlu ji mu ruuxu fal yatakallam na wax wal yastadil la waaw tamu kerlu wal yaqon na toog waaye nag la ciy jaamu yàlla ci lim ni dar na ko def kon voilà mooy buñ la naan jàmnal ci jaamu yàlla yi loo xam ne danga koy tegooy il faut mu nekk lool précisément loolu il faut mu nekk jaamu yàlla waaw mais loo tegoo loo xam ne non seulement du jaamu yàlla mais tanzibu nafsika kese la